alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wal anbiya sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama kon ñu àggale fi ñu yemoon kon ñu ngi woon ci masala fiq yi kon première question bi ñu waxoon masala bu njëkk bi moo doon euh, ndox moo xamante ne nii dafa tag ndox mu tag stagnant mooy ndox stagnant boo xamante ne nii demul dikkul bee euh, passé waxoon nañu ndax gisoon nañ bi ñuy def taxriij bi ne am na version yoo xam ne maa ur raakib moo ci ñëwoon defoon nañ différence entre maa ur raakib dañ doon ndox moo xam ne maa ur raakib mooy xam ne mooy boo xam ne comme dafa tag fii ñu nekk nga xam ne amul benn nappe phréatique bu koy alimenté alors que ma ut daa yi mooy boo xamante comme teen yi rek nga xam ne dina am napp bu koy boo xam ne moo koy alimenté léegi kon mooy question bi mooy lii mooy que ndox moo xamante ni dañuy imaginer na suñu dër bii moo am fii ba fële ñu def fépp ndox nag bu benn waay taxawee fii benn côté bi yëngal fii mooy doo gis yëngu-yëngu yi di dem ba ca beneen côté ba léegi ñu ne la est comme que yonent bi sallallahu bi nekk mooy ban xadis mooy xadis bi nga xam ne dafa tere dana bu kenn saw ci ndox moo xam ne dafa tag te du daw ma pare nga ciy sangu kon est li ñu tere ndox mi ñu tere ñu saw ci est ndox mu mel noonu ci la am premièrement dañ naan la bu dee ndox moo xam ne dafa bari ak mu man di mel comme cas bi ñu wax boo yëngalee fii fële bokkul. bu dee ñeenti ngir yi moom ñoom jàpp nañ ne bokkul ci tere bi mu def zahiri yi ñoom dañ ne la tere bi nag comme que daal ndox mu takk la wax jeex na ndox mu takk daal mooy ndox mu takk joxawul benn limite dane rek ndox mu takk ndox mi dafa takk yëngal nga yëngu naam yënguwula ci yem ñoom loolu lañ wax léegi kon mooy question bi dafa am kon ñaari avis mooy ne bu njëkk bi mooy zahiri yi bu ñu nee zahiri yi waxoon nañ ne mooy Euh, comme euh, ñoom Ibn Hazm rahmatullah alayhi ak Daawud az ak ñaan ak ñoom rahmatullah alayhim mooy ñoom dañ ne ndox mi ko yem takk na rek dañ koy tere mooy bokk na ci léegi ñeenti njiir yi ne bu dee foofu nag nañ fàttali benn affaire mooy ne buñ ne comme saw boobu du dañoo naan tere biñ tere loolu mooy comme kenn ku xamul ñëw def ko mais waxut na nga naan man comme que léegi wax nañu ne bële moo ci kon naa ñëw di saw déedéet kooku wax tere bi moom yeneen di saa soxna dafa tere ñu saw ci ndox mi loolu ñépp ci yem ñépp xam ne dañ koo tere mais mooy est-ce que ndox moom mooy est-ce que la bi am na cause bu tax ba ñu ne ndox mii moom dañ ko ci génn du ci bokk mooy ñeenti mbir yi dañ ne ñoom ndox moomu bokk ci lan moo tax ñoom ñu ne li tax mooy. yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci xadiis bi ñu yor mooy version imaamul Buxaari rahimahullah dane lan dane laa yabu laa yabulanna ahadukum fil ma'i da'imi alladhi laa yajri dane bu kenn ci yéen saw mukk mukk ci ndox moo xam ne dafa tag bi nga xam ne du daw ñu ne li tax mu ne du daw boo xam ne ndox moo xam ne du daw mooy ne ndox muy daw boo bu ci sobe demee day yóbbaale sobe bi loolu leer na ñu ne loolu te ndox mu toll noonu ndox mu toll noonu mooy bu ci sobe duggee surtout bu dee du sobe bu bari boo xam ne day day day day affecté ci biir mooy ne du am jeexital yi duñu ko gis teg ci ñu ne beneen affaire dafa am mooy ne gis nga jeexital yi da cay am solo buñ tere gim tere lool ndax bu dee ndox mu saw ndox mu mu mu mu takk la te bariwul ñépp xam nañ ne même bu dee premier jour bi yàqu beneen waaye ñëw tamit ñëw saw lool bu mujjee fu mu jëm mooy ndox mee yàqu ñu ne ñoom cause bi cause bi tax ñu tere ko mooy ne est ñoom li ñu seet mooy est-ce effet bi effet bi am ci ndox mi comme que effet bi du ci am ñu ne ndox mi mën nañ koo xaw a seetee bi ci loolu ne mais nag dañ koy tere ah dañ koy tere moom ñu xam nañ dañ koy tere mais ñoom dañ leen ndox mi bokkul ak beneen ndox mi nga xam ne tollul foofu ci degré mooy bareewul noonu alors que ñële li ñu la wax sànq beneen avis bi dañ na lan ñépp a ci yem que ça ñoo tolloo tolloo wuñ na bari na dañ koy tere kon loolu mooy première kon nag li gën a lan liñ nootaloon fii mooy avis ñeenti ngir yi ndax lan ndax da ci am ndax bu dul woon loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam li tax mu ne laa yaj alladi laa yajri mooy li nga xamante ni du daw lool daa am lu mu la bëgg a wan ne jeexital bi nga xamante ne sobe bu ci duggee da ko ciy def wala da ko ciy ñàkk def da ci am solo mooy xool est-ce que jeexital bi am na ci déet te comme que d'accord na ñun ñëpp ne ndox mu toll noonu koo xam ne boo yëngalee bi fee du yëngatu mooy bu ci sobe bu tuuti duggee loolu du ko yàq du am jeexintal ci ndox mi kon lool moo tax avis bi moom lañ choisir léegi deuxième question bi moo doon euh, est Euh, am na différence entre ndox moo xamante ne dafa tag moo xam ne mooy demoo dikkoo ndox mu demul dikkul ak ndox moo xamante ne day daw comme ndox moo xam ne comme rivière yoo xamante ni day ndox mi day daw est ndox moomu ak ndox moo xam ne marigot la comme ndoxu marigot am na day tegu noonu rek est ndox moomu mooy déetee déet yi nga xam ne ndox mi day nekk noonu déet mooy mooy genre marigot rek la mais day xóot mais sauf que boobu mooy mooy dawul est-ce ndox moomu ak ndoxu rivière nga xam ne comme ndox mi jaar fii Rhône bi nga am day jóge Suisse ba Marseille est ndox moomu moom ndox mi nga xam ne dafa tag moo yem boobu dañ naan la mooy deuxième question mooy yemuñ ndax lu tax yemuñ ndax yonent bi sallam moo ne allazi laa yajri li tax mu ne bu leen taw mukk mukk ci ndox mu tag ba pare ne mel ni daa am ñu comprendre mu takk mooy lan mu ne allazi laa yaj yi mooy budul daw loolu mooy wane ne kon bii daw ak budul daw am na différence léegi troisième question bi mooy euh, ndax tere bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam tere ku ci saw ci ndox mi ndax tere boobu xaraamal moo tax mooy dafa xaraam totalement dafa xaraam mooy lan boo ko defee am ci mbugalu yàlla rëbbum yàlla du ay dumaam sax dumaam dumaay yàlla bu la boo jéggalul wala mu baal la ku ko def mooy loolu mooy mooy aram buñ ne leen euh, lekk médd dafa xaram conséquence bi ngay bi ngay bi ngay bi ngay bi daw yow mi koy lekk mooy boo demee ci yàlla te baalu woo la ci mu mu mbugal la mooy xaram ki ko yi nag te yàlla tax kooku dañ koy fay mooy nag kon da koo def ngir yàlla loolu mooy xaraam léegi mooy est-ce kon tere bi nga xam ne da koo tere est-ce que day àgg ci le fait que ku fi sawati nag kii bi mooy am nga bàkkaar wala dañ naan rek déedéet du dee bàkkaar waaye nag dañ koo sit dañ koo sit mooy bu ko defee def na loo xam ne gënul waaye nag àggul ci degré boo xam ne dañ naan waa jam na bàkkaar te def leneen moo gën loolu mooy sit léegi laaj bi mooy est-ce que tere boobu ñu ko tere ñu tere saw ci ndox mu tag a tax mooy tere gi interdiction bi pour xaraam la wala pour nuñ koo sib léegi foofu mu am ay avis mu am premier avis bi muy xanafi yi xanafi yi ñoom dañ mooy ñoom li wax mooy ñoom gis nga tere bi xaraam moo tax kon nañ jàpp na ñetti avis la bu njëkk bi xanafi yi ñoom dañ ne xaraama tax mooy bu bu yonent naa salam ne bu ci kenn taw saw saw boobu mooy ku ko def dañ la ci da ngay am mbugalum yàlla loolu lay tekki euh, Shafi'i yi ak Hanabila rahmatullah alayhi ñu ne euh, dafa xaraam waaw waaye nag tolloowu ko xullatayni environ cent soixante litres bu dee ndox mi mat na cent soixante litres fi mu takk noonu ndox mi takk noonu mat na cent soixante litres taw boobu du dem ci xaram mais sip lay doon bu dee nag gën na ko néew ay cent cinquante litres wala jëm suuf ba ba un litre loolu lépp ñoom dañ ko day nekk lu xaram troisième avis bi muy Maliki ak Zahiri yi rahmatullah alayhi ñoom ñu ne affaire bi daal affaire bi lenn rek la mooy ne tere boobu du xaram du du xaraam a tax ndax ñoom bu ngeen fàttale ko ndax ak yii ñuy wax nii yëpp ku jàppoon premier yi njëkkoon a wax da ngay da ngay retrouver waat mooy ni ñii mooy bi ñuy wax affaire ndox mu tuuteeg mu bari biñ doon bee paas ku xam côté boobu noonu bu dee maîtriser nañ ko rek loolu mooy ñëwaat fii mooy ne comme que xana fii bi dana woon lan. moo il faut ndox mu baree bari ba bu yëngalee fii fële du yëngu kooku c'est sûr que boo ko nee ay ndox mu tol fii tak kooku danaan la dafa xaram kon kooku logique am la topp ba léegi xanaa bi ak kii Hanbali bi yi bi ñoom dañ la waxoon lan rahmatullahi alayhim cent soixante environ ku la tey ñoom c'est logique tamit ñu ne la fekk tollul foofu day xaram Maliki bi ak Zahiri bi rahmatullahi alayhim ñoom la ñu waxoon ñoom dañ ne la affaire bi benn ci caractéristique ndox mi changé ndax xadiisu euh, wa ta illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa lawnihi mooy ndox dafa laatay laa balaate lu dul sobe soo xam ne dafa ñëw noot couleur bi wala odeur bi wala kii bi kafka bi mooy euh, euh, kii bi guur bi kon ñoom ñu ne nag du xaram mais dañ koy dañ koy ci feet feet nag tolloowul ndox mu tuuti ñoom ñoom ñu jàpp ndox moo xam ne moo tuuti ci ñoom mooy loo xam ne mën naa ci jàpp bu dee dafa toll loo xam ne jàpp rek laa ci man dañ naan la bu boobaa nag moom loolu la affaire bi day xaraam bu dee tamit sangu laa ci man ñoo yem ñoom loolu mooy tuuti ci ñoom loo xam ne sangu rek laa ci man ak loo xam ne jàpp rek laa ci bu tollee foofu nag foofu lay commencer dugg ci xaraam kon mooy ñett yi loolu la xanaa fii rahmatullah alayhi mooy dafa xaraam totalement ndax bi ñuy commencé génnewoon woon nañ ndox moo xam ne ñoom ndox mi ñu wax génne nañ ko liñ ne mooy bari ci ñoom xam nga génne nañ ko kon mooy instant yi ndox mi ñuy wax mooy ndox moo xam ne tolul noonu ndox moo xam ne boo yëngalee fii fee du yëngatu looloo tax ñuy wax kon ñoom c'est sûr ñoom seen avis loolu la mooy baaxul dañ koo xaraamal ku ko def yàlla dina la mbugal boo bu la jéggalu maa ngi jéggalu mu jéggalu xanaa bi la yegg saafin bi mooy deuxième avis bi ne garaawul fekk ma dee cent soixante litres dem boobu dootul xaraam mais sit lay doon Maliki yi beeg Zahiri bi rahmatullah alayhim ñoom ñëpp ñu ne ñoom affaire bi lenn la mooy bu dee dafay soppi ci yenn yi moom mooy day xaraam sauf que Maliki bi moom lan la mooy bu dee yeneen yi ndox mu takk bari garaawul mooy buñ naan garaawul nag mooy tere bi dafa ama ah kere bi moom ñëpp d'accord na tere nañ mais est bi que mooy ndox mi dina yàqoom biir foofu la man foofu la wax ji nekk ñoom mooy bu bu defee nag loo xam ne moom pour jàpp rek la bu boobaa dañ naan nag dafa xaraam mooy nga jël satala boo xam ne yow leer boo ci jàppee mu jeex nga naan bu ma ci sawee garaawul du kooku dañ naan la dafa xaraam kooku waaw kon loolu mooy trois avis léegi avis bi ñu choisir mooy mooy troisième bi mooy zahiri yi ak maliki rahmatullah alayhim léegi ñoom seen dalil mooy lan mooy yonent sallallahu alayhi wasallam moo waxoon ci xadiisu Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay ndox dafa laab tey laabalaati te dara tus du ko sobel te yéen li di wax de toute façon ndox moomu dara du ko sobeel beneen xadiis bi ñëw leeralal ñu ko muy Abu Umaama al-Baahili radiyallahu anhu ne bu dee seet bu dul li ci dugg dafa noot cafka gi wala xeet gi walla couleur bi ñu ne loolu comme comme ngeen ndox moomu ngeen di wax bu ñu seetee daal yooyu dara amu ci mooy ne ndox mi baax na ñoom loolu mooy seen tegtal mooy avis bi nga xamante ne nii moom lañ choisir léegi mu des euh, ñu ngi woon ci deuxième bi kon muy troisième bi non euh, ah lii moo nekkoon troisième bi waaw léegi quatrième bi mooy est ndox ndox ak leneen mooy dañuy jël liquide yi ndox ndox ndox liquide la euh, kii nii oasis la waa oasis nii tamit liquide la léegi bisaab tamit liquide la soow moo xam ne du dax bee bari ba mu kol ba mu dëgër boo taxul nañ teg boo fële mooy mu ñu ngar boo waaw walla meew meew mooy meew rek léegi ñuy jaay noonu léegi loolu tamit liquide la mooy est-ce que bu ma yoroon meew fii yor bii yor biteelu meew yor biteelu kii yor biteelu ndox est-ce que bu dee sobe wala nañ jël lu gën a yaatu lool dama yor soowu ndox fii soowu bisaab yoo xam ne yëpp a tolloo cinq litres cinq litres cinq litres soow est-ce léegi bu dee sobe dafa dugg ci ndox mi ak mu dugg ci bisaab bi wala mu dugg ci soow mi ñoo yem léegi loolu mooy laaj bi mooy bu may bu ma nee xam nga ndox mi moom wax nañ ko léegi ci ndox mi lañ jóge léegi dañuy jàll ci beneen lisit bu dul ndox mooy soow moomu wala bisaab beeg wala yooyu bu dee sobe bi nga xam ne moo dugg ci ndox mi moo ci dugg est-ce que dama naan waaw kay règle yañ awoon fële kulat ñi waxoon kulatay ni day ñëwaat ci bisaab bi ñi waxoon euh, boo yëngalee fii fële yëngalul day ñëwaat ñi waxoon il faut benn change est-ce loolu mën naa koo dawal ci fii loolu mooy laaj dañ naan la déedéet ndox ak leneen lu dul ndox moom bokkul nga ne ah mais léegi yow loolu nga wax yow foo ko teg ndax yow ndox liquide la ah nga ne waaw nga ne mais bisaab bi tamit liquide la léegi lan moo tax nga bëgg maa indil benn différence boo xam ne danga naan bu dee ndox mi moom lii da cee dugg ko matul xullatay ni yéen kii boobu te changé wu ci dara mooy avis nañ jël avis bi ñu choisir changé te moo gën a dëgër insha allah mooy dara changé wu ci baax na pourquoi yow nga bëgg maa wax ne bisaab bi bu ci tuuti duggee te gisuma mu changé ko dafa yàq ñu ne la waaw li tax mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ñuy wax dane innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay yàlla wax premièrement ci alxuraan wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura ñun yàlla ñoo wàcce bi nit bàyyeekoo ci asamaan ndox moo xam ne dafa laajtay laabalaat xam nga tuddul est-ce que yi amoon na jamono yooyu bien sûr soow amoon na <laughs> soow amoon na mais waxul waxul soow dane ndox ci woppam moom laa wàcce muy luy laajtay laabalaat te li la koy gën a ne bokkuñ mooy bu doon am na beneen liquide bu ko mën a remplacer bi ñuy wax ci suuratul maayida ak suuratul nisaa bi ñuy doon wax ci suura ci ñi ñuy bu bu yéen ñi gëm yàlla yaa ayyuhal ladiina aamanu idaa qumtum ila salaati faghsilu wujuuhakum wa aydiyakum ilal maraafiqi waghsilu wamsahuu bi ru'uusikum wa arjulakum ilal ka'bayni wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum mardaa aw jaa'a ahadun minkum min aw ala safarin aw jaa'a ahadukum minkum ala min al-ghaa'iti aw lamastum an-nisaa fatayammamu sa'idan tayyiban foofu mooy yàlla dana yéen ñi yàlla mu ngeen nammee bu ngeen jógee war a julli bi nangeen ngeen raxas seen xar kanam yi ak seen loxo yi ba fii te ngeen masaa seen bopp yi waaye nag seen tànk yi na koy raxas ba boole ci ñi nga xamante ne nii koo xam ne dafa am janaaba moom na sangu set wala bu dee da ngeen a nekk da feebar wala ngeen nekk ci tukki te amu ngeen ndox na ngeen utiliser suuf parce boo xam ne dafa set xam nga lool bu doon am na lenn lu intermédiaire ci biir diggante ndox ak leneen am na yeneen li ci bi kon yàlla da ko fay dugal dugalu ko fa mooy wane kon bokkul teg ci loolu mooy ci côté aay xadiis mooy liñ la waxoon sànq innal maa'a tahuurun laa yunajjisuhu say ndox dafa laab tey laabalaate te dara du ko sobel loolu pouvoir boobu ndox rek ko ko am mooy leneen amu ko lu dul ndox mënoo am pouvoir capacité wu sobe du dugg ci yow nga man a xeex ak moom ba man koo dindi leneen amu kon ñu ne la kon ndox ak loolu bokkul léegi nag kon résultat bi mooy doon lan daa bi am na luñ ci waxoon mais mooy lan mooy kon léegi suñu bisaab bi na ñu ci yàlla musal suñu kii bi awaris bi buñ doon xool dalu ndaw liy ubbeeku am solo bi ci dugg suñ baal mar naan jox leen ma ci ñu naan dañ naan ko ay eh, baal kii daa am lu ci dugg nooy sobe la te doo naan kon loolu la alors que bu woon ndox la ñu xool dara kiiwu ci dara manqué ci mënoon nañ ko de lan comme que sobewulu kay te lu sobewul mën nañ ko dañ naan ko kon mën ngaa naan alors que bu dee bii doo naan kon loolu mooy bu ma yoroon sama boolu bisaab benn xew walla rek dara am nii may xoole ba benn xale nag wala benn mag mu mu mu xaw a mu xaw a sàggan rek sotti ci sobe kon dañ naan yéen waa ngénte yi yéen waa ngénte gi ci ci bâche bi ma koy wax yéen waa ngénte gi <laughs> soow mi yàqu na ngeen déggal ñu ba beneen yoon ndax la même bu dee lu tuuti la loolu mooy résultat bi loolu mooy résultat wu bu dee ndox ak leneen bokkul loolu mooy résultat bi mooy bu dee ndox dañuy xool est-ce ñett yi am na bu ci changé bu changé wul mën naa consommer mën naa ci sangoo ma alors que bu dee beneen bi benn rek bu ci tox bu ci duggee mooy yàqu na comme quoi bu ma doon defar kon sama soos kon tey ma doon def sama soos sàngara moom dafa dafa mooy sobe la en tout cas ñeenti njiit yëpp loolu lañu wax li ñu ne change la mooy kon bu ma doon defar sama soos sama soos day ma jël sàngara sotti ko ci kon mooy lan dañ naan kon yow sa soos bi xam nga ne dañ koy tuuri ndax soos bi lu tax ndax soos bi amul pouvoir yi défendre boppam comme ndox soos ba jaare fa nga yàqu waaw nga nekk fa naan du ci feeñ ak dañ naan la lool yaa ko wax ndax bu même bu ci feeñul mais kon lan mooy objectif bu nekk ñu ciy def tuuti sàngara mooy am na lu mu ciy def xanaa duñ ko ci def noonu dañ ngir plaisir naa ci def sàngara dañ naan la même bu ci feeñul du ndox kon nag affaire bi baax kon loolu mooy quatrième bi la woon wala cinquième bi waaw léegi. Euh, mu des lan mooy kon ñi ne ñi ne ñi ne ndax dafa am ñu ne ñoom ñoo yem am na ñu ne euh, ndox ak lee mën naa bokk bu ngeen seetloo loolu am na sax luñ ci waxoon lu njëkk yoo mais abi ku mel noonu moom dañ naan ko li nga wax mooy moom biñ teg waxam mooy ne daa jël def xiyaas mooy raisonnement par analogie la def entre ndox ak lu dul ndox dane bisaab bi par exemple bisaab bi liquide la ndox liquide la kon nag ñoo yem dañ naan lu yow lii sa sa sa xiyaas bi nga def sa raisonnement par analogie bi nga def baaxul ndax lan mooy dafa bokk ci yi nga xamante ni day yàq xiyaas dafa am ci nga xamante ni xiyaas mooy li ñu la wax sànq raisonnement par analogie mooy damay jël ma ne euh, yàlla de jalla jalaaluhu tere na ne pare na sàngam benn affaire am na lu mu tere ñëpp xam ko comme tere na tere na nañ jël exemple waaw kay ndax boobu sax du kii ndax am na yeneen texte yu nekk lépp lu lu luy mandilaate lu nekk rek lu lu bari luy mandilaate lu ndaw li dee kii mais par exemple xiyaas mooy lan ma ne exemple waaw kay. Euh, suñu kii mooy li ko kii doon laaj benn jour li mu laajoon kii ci bi ñuy def portable yi ñuy def kii euh, tele euh, alxuraan yi hmm. léegi xam na yow alxuraan moom ba mu daj ak sunna moom manoo fee dem naan xadiis bi moom moo wax ci lu leer nañ ne portable <laughs> boo ci defee alxuraan bi bari day doo ko mën a laal xam nga loolu amul hmm. mooy manoo ko trouver sama sama sama MP3 bi bu ma ci defee alxuraan yu bari da du ma ko mën a laal xam nga lool lool lool mooy manoo am amoo texte bu la ko wax léegi nag ñu ne la waaw kay mais am na benn affaire bu am mooy nañ ñëpp en tout cas ba mu def lu tuuti boroom xam-xam yu mag yëpp ngir yëpp ñeenti ngir yëpp d'accord nañ ci ne lan laal alxuraan tan te te tii te jàppoo dafa xaraam loolu ñëpp ci d'accord dañu des ñu tuuti ñooñ loolu mais daal lañ jàpp ne laal alxuraan te jàppoo dafa xaraam léegi loolu mooy dafa leer mooy même bu dee texte bi am nañu ci wax mais lool après ijma daa ñëw de toute façon ñu bari boroom xam-xam yi daanaka daal kii yëpp dañ cee d'accord ne affaire bi dafa xaraam kon loolu mooy am nañ lu leer luy wane ne lii dañ koo xaraamal mais nag man sama portable bi xam nga amul amul benn texte bu ci wax mooy kon léeg-léeg dama koy tuddee bu doon ñuy def mat élément A kon élément A moom yàlla nee na dafa xaraam wala boog islam da koo xaraamal mooy nga laal kaamil te jàppoo léegi nag am naa sama portable wala sama iPhone wala sama BlackBerry yu mel noonu. gën naa nag alxuraan bi bari nag def naa ci léegi nag damay laaj est-ce que alxuraan bi ci nekk ma koy liir man ko di liir di nekk ci météo di liir est-ce léegi dama naan comme que tere nañu fële xam nga leen dañ koo tere man est-ce que léegi kon noonu sama téléphone bi alxuraan bi nekk waa kon lu may def xam nga loolu mooy laaj bi léegi baax na ma laal ko wala baaxul léegi dañ naan la léegi benn affaire la mooy xiyaas bi ndax lii xiyaas la ñuy expliquer rek ni muy demee mooy raisonnement par analogie bi mooy du day tegu fenn naa ah day tegu tamit fu leer mooy du bu ndax ñu bari dañu naan jaay dañoo koo wax la boroom xamam ni loolu dañ koo xalaat rek bàyyi noonu kenn xalaatu fi noonu mooy dañ koo teg fu leer léegi affaire bi dañ ne dañ naan la léegi yow léegi ñii ngay def sa iPhone bi walla sa téléphone bi dañuy xool est-ce bi nga ci def tekki bala ñoo jóge foofu nañ téye noonu dem ci lële li ñu waxoon dafa xaram ba mu des lan mooy dañ ne woon dafa xaraam ku ko laal alxuraan ba mu des lan mu dee comme téere tafsir la nga xam ne kii tafsir kii def kii bi commentaire bi moom li mu def ci alxuraan li mu ay bindam boppam moom commentaire am moo ëpp boo boole woon kaamil bi boole moom dindi moom li mu commentaire def ko téere loolu moo ëpp alxuraan bi ñu ne la bu yoobaa ñu jaxase leen comme téere comme comme Ibn Kasir yi mel noonu nga xam ne da moom lim ci bind moo ëpp alxuraan bi ñu ne la kon nag bu boobaa boobu mën nga laal boobu ndax lan waxoon nañ leen keroog benn règle alxukmu lil ghalib naa nadiru la xukma la mooy bu ñuy joxe àtte dañuy xool généralité bi ki nga xam ne fële kii bi ëppee majorité bi ci la ñuy àtte bi li néew li nga xam ne minorité la nag kan bu ko jox àtte comme que alxuraan bi mooy minorité mooy minorité kon àtte bi du nekk ci kawam àtte bi loolu lay nekk te yor laal beneen téere noonu man ngaa laal beneen téere saa jàpp ñu ne la kon ci kaw boobu rek nga koy mën a laal ñu ne la kon loolu mooy fee leer na léegi nag nañ ñëw kon ci vingt et unième siècle bi muy sa iPhone bi nga yor ñu ne la léegi kon da ngay def ñu meli fee dañ na alxuraan mënoo koo laal ba mu def lan ba mu des bu dee ne waa ji daa am benn boroom xam-xam bu ko commentaire commentaire bi mu ëpp baatu alxuraan yi bu boobaa man nga koo laal saa jàpp ñu ne la kon sa iPhone bi nga it noonu ngay def wala sa téléphone bi nga def alxuraan bi noonu ngay def da xool bu dee alxuraan bi moo ëpp day xaraam nga laal ko ndax lan àtte bi ci majorité bi lay topp du topp minorité bi comme alxuraan bi kon bu ëppee yeneen fichier yi ñu ci def dañ naan la kon yow sa téléphone yi bala nga koo laal da ngaa war a jàpp kantaanat bu dee nag fichier yi ñoo ëpp wala li nekk ci kii bi ñoo ëpp alxuraan bi dañ naan la bu boobaa man nga koo laal loolu mooy xiyaas mooy ne amul woon benn texte bu ma naan sama sama kii bi téléphone bi bu ci dara nekk amul mm-hmm. mais fële laa ko jële mooy loolu loolu mooy xiyaas léegi kon mooy ñu ñëwaat ci suñu masala bi mooy ne ñi wax lële beneen abi bi ne ndox ak lii ñoo yem ndox ak ndox ak leneen bi ak comme bisaab bi ñoom ñaar bu mel noonu lañu def sauf que foofu dañ leen naan waaw kay xiyaas ngeen d'accord nañ sauf que yéen ginuñu ginu ngeen ñoo réere ne bokk na ci yi nga xamante ni day tax xiyaas raisonnement bi ñu def léegi du baax mooy bu doon daam benn texte bu ñëw par exemple nañ jël benn exemple bi ñu jëloon nañ ci nekkat mooy bu doon daan texte bu ne bu leer dañuy dañuy jox exemple rek texte bu leer bu ñu nee texte rek mooy alxuraan wala wala xadiis bu dee dafa am bu leer bu ne woon exemple ah mais iPhone alxuraan bu ci nekkee ak nu man di toll laal ko day xaram bu doon texte la bu boobaa man amatuma droit. naan léegi damay def benn xiyaas benn raisonnement par analogie ak li ma def sànq dañ naan la déedéet man da nekk ñu ne la lu tax man da nekk ñu ne la ndax daa am texte bu leer texte bu leeree soxlawuñ sam xel alxuraan euh, am na l'islam loolu la moo tax avis bala nga ñoo nangu avis kenn te sax dañuy seet waajooju mooy kan il foo nga nekk boroom xam-xam bu yelloo def loolu du rek euh, benn jóge ne rek ne wa day xiyaas ñu ne ko demal déedéet dañuy xool kan la kon mooy dañ naan ko yow sa xiyaas bi baaxul ndax dafa am texte bu leer boo xam ne dane iPhone 4 alxuraan lu ci mën a nekk mu man di tol baaxul ñu ñëw di def xiyaas bi ma def san kon baaxul ñi def ndox mi ñu ñëwaat ci ndox mi ñu neen ndox meek lii ñoo yem ñoom lu mel noonu nañ def mooy dañuy def raisonnement par analogie boo xam ne texte daa ñëw ci kanamam texte bi dafay nekk ñoom ñuy def lu mel noonu kon lu ñu leen di wax seen raisonnement bi baaxul fasidul intibaar la mooy kenn du ko bàyyi xel ndax lan dañ naan leen yéen aaya bi bi aaya bi ñu leen wax sànk daf fi taxaw seen kanam aaya bi dafa taxaw ne ndox bi mu nee jàppe leen ndox ndox la wax bi mu paree ci ndox lu mu tëb wax suuf bu doon am na seen diggante beneen nit yi ngeen di wax yéen taa yooyu amoon na ah soow amoon na garabu bisaab amul na garab yi bari woon nañ bari bari nañu ah burul bisaab bi leneen bu doon nag loolu mën naa jël place am kon yàlla subhaanahu wa taala kon dina ne kon def leen fi bu ngeen jógee ci boobu amul ngeen jël li ci bi yooyu comme que amul nag contexte bi moo nekk seen kanam moo tax seen raisonnement boobu dañ leen koy delloo bu ngeen amee beneen ngeen indi waaye côté bi ba tey moom suñu bos moo noot kon loolu mooy réponse boobu léegi kon mooy nekkoon cinquième bi euh, sixième bi mooy kon moo nekkoon lu doon ndox lu dul ndox kon gis nañ ne bokkul ak bokkul ak àtte ak bu dee ndox la bu ci soobee léegi si sixième bi waa euh, maa ngi woon fii cinquième laa nekkoon wala quatre waaw quatre laa nekkoon quatre si quatre quatre laa nekkoon dem cinq léegi cinq cinq mooy waaw kay mooy lu solide comme nañ jël gâteau bi ñu jëloon cinq Moodu day anniversaire ñu indi ko benn gâteau mu mu wala mu defar gâteau noonu gâteau yi ñuy def noonu def ci ay kii après walla wala rek yow nga jël sa sa sa ci sa sa ndax benn soo moo comme crème fraîche yooyu nga xam ne moom du du day tas xam nga crème fraîche bu ci dara boo ci dugaloon par exemple nga jël benn sump doomu sump dugal ko ci wala benn même lii sax boo ko ci dugalee du ñëw rek tas benn liquide boo ko ci defee du ñëw rek tas mooy il faut nga lan moo tax buñ ci defee suukar di ko yëngal ndax du tax il faut ma yëngal ko mooy lu mel noonu bu ma ko amee xam nga bokkul ak ndox léegi dañ naan la est-ce que loolu dafa solide xam nga walla sax nañ jël ceeb mooy dama am ceeb ceeb bu buñ tabaarkal la defar ko ceeb ceeb bu moxtaare sax bu kii mu ceebu jën wala yu mel noonu léegi sobe dugg ci est léegi dama naan sobe dugg na ci ah kon nag mook ngeen liquidier yéen xam nga yi lan lañ la waxoon mooy liquide yi ñuy wax nag ndox bokkul nañ génn ndox mooy bisaab beeg soow meeg yooyu neew mi bokk bu ci sobe duggee lan lañ waxoon da koy yàq léegi est-ce que man sama gâteau boobu wala sama crème fraîche boobu wala sama euh, kii boobu ceeb boobu bu ci sobe duggee moom da koy yàq comme lee wala déet may naan la déedéet à condition bu dee liquide bi mooy liquide bi moom xam nañ ATM nañ ko classé mooy day yàqu léegi li ñu liquide nañ jël gâteau bi rek yem ci gâteau bi léegi gato bi nañ ko def bu rëy bu ko defee mooy toll na nii roo a rëy na sobe bi ñëw na dugg ci nii topp dal ci léegi dañ naan la bu boobaa bokkul ak àtte ndox mi xam nga nooy defa dangay dangay da jël foofu mooy dangay ngay ko lim lim fi mu dal moom ngay dindi ak li ko wër bu ko defee seen gato nag man ngeen a continuer ngeen lekk léegi nag ñu ne la waa yow sa wax ji yow foo ko teg ndax lan lañ waxoon fii waxoon nañ fii balañ fee boo loo fi wax da koy teg fu leer léegi ñu ne la waaw ndax euh, Ummu Salama radiyallahu anha moom dañuy jële ci moom mu ne yonente bi dañ koo laaj ñam boo xamante ne nii benn kaña wala benn ci janax daf cee daanu da da ci daanu léegi yonente bi sallallahu alayhi wasallam ko laajee lool mu ne da ngeen di koy ci moom wamaa xaw la mooy da ngeen koy yëkkati sànni ko fatraxuuhu da ngeen koy jël ngeen sànni ko tubbaale dindiwaale li nekk ci wetam bu ko defee fakulu samanakum ngeen lekk seen graisse mooy boobu graisse lañ ko laajoon dañ ne ko woon graisse goo xamante ne nii mooy laajkat bi dafa ñëw laaj yonent bi sallallahu waa wasallam waaw bu ma amee sama graisse moom benn kaña wala benn kii ñëw dugg ci waaw nu may def mu ne ko dangay ngay dindi am nga général bu ci daanoo noonu day dee da koy dindi moom dindiwaale alenturam bu ko defee ngeen lekk li ci des kon loolu moo ñuy wan ne lan moom ndox mi yemul kon bu ma ci amoon gâteau walla yu mel noonu damay dindi loolu rek léegi nag mu am beneen affaire kon loolu mooy laaj bi mooy bu ñu waxee lool waa ji ne moom non man nag kom que kaña daal dugg na man dama koo seexlu mais kooku taxul duñ ne ko da ngaa def bàkkaar ah dañ naan ko lenn rek la mooy ki ko bëgg a lekk li muy li muy jariñ mooy ki nga xam ne moom da ah man nag waaye dugg na ci mais mais man lii rek laa am manuma koo bàyyi ah léegi dañ naan ko waa léegi comme que mënoo ko bàyyi dindi ko sànni ko moom nga dindiwaat côté bi li ko wër après nga lekk ki nga xam ne nag nee na wooy damay wàcculoo damay kii ñu ne ko non loolu amul solo demal nga toog kon kees këyi di affaire boobu rek lay lay réglé mooy ne da ngay dindi li ci daanu sobe bi ci nekk bu doon gato la muy sobe wala ceeb wala yooyu da ngay dindi loolu après nga lekk ko bu dee saxel nangu na nga lekk ko boo ko Eh, nga lekk leneen mais daal nga xam ne réponse bi lii la mooy bu ma ñëwee bu mu gën ko utiliser nii laa doon def kon mooy loolu moo naan cinquième bi waaw. soo xamul exactement fan la soobee tàbbi ci lan bi. fi mu tàbb fi mu tàbb. waaw léegi benn affaire mooy sobe bi bu dee mën nga koo gis bu dee xam loolu mooy mënoo ko gis ndax li nga ne xamoo ko mooy mënoo ko gis mais tàbbi na ci. benn moo mën a am mooy bu dee moo affaire bi ñoo niroo man na nekk ne par exemple sobe bi ci dugg nañ jël loo xam ne dafa weex dafa weex tal comme soow moo xam dafa concentré mais dafa weex li ci dab bi dafa weex mooy lan xaw ma exactement nag kon affaire bi man damaa ñëw daal xam naa ne affaire bi man duma bi gis naa ko muy dugg mais nag xamatuma fan la loolu mooy laaj bi léegi dañ naan la comme que xamoo fan la da ngay def lan li gën a wóor ndax lan Adi ibn Xaatib radiyallahu anhu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane ko mooy boo yóon dane ko boo yónnee sa xaj ila arsalta kalbakal muallam mooy ndax boobu mooy question wu est-ce que xaj yi xaj yi ñuy rëbbee waxuñu n'importe quel xaj mais xaj boo xam ne danga koo jàngal au moins jàngal nga ko ba yónni nga ko ñetti yoon loo xamante ne nii bu mën naa ñëw indil la ko defal mu def boo ko nee mu dem boo taxawal mu dem mu taxaw bokk waaw bu dee boo ko taxawal mu dem mooy jàng bi bokkul <laughs> mu ne mu ne mu mu ne Adi radiyallahu anhu bu dee da nga yónni sa xaj bi nga xam ne da koo jàngal ngir loolu moo xam gaynde la goo tàggat ba mu lay rëbbal wala segg goo xam ne moo lay rëbbal wala gaynde wala picc bu ñëwee nga fekk ko mu jàpp benn benn animal nga ñëw commencé fekk ko mu commencé lekk mu ne ko nanga ko bàyyi moom ndax ragal yaakaar naa ne bu boobaa boppam la jàppal mais du pour yow comme ku commencé na see lekk mooy da ngay bàyyi totalement ndax lan ndax dut boobu ci nekk kon moom lañu la naan fii tamit comme que xamoo fan la xamoo fan la nekk ça mooy kon dut boobu noonu xamoo fan la dañ naan la nga bàyyi nga bañ koo lekk ndax xadis bële léegi leer na walla ñu euh, ngi woon ci ñaata cinquième bi cinq kon cinquième bi loolu la woon mooy kon kon bokkul léegi mu des euh, waaw kay est tere bi tere bi yonente bi tere de façon bu tere ñun xam nañ na il faut tamit nii mooy bu teree jullit la waxala ah, mooy bu nee laa yabulan na ahadukum kenn ci yéen mooy jullit ñi la doon waxal mooy léegi fi ñuy njëkk dem mooy jullit est-ce tere bi ñu tere ku ci sangu ku ci ku am janaa ba pare ndax bu njëkk version bu njëkk bu imaam muslim rahimahullah loolu la bu kenn sangu ci ndox mu tag fekk dafa am janaaba est léegi question bi mooy est-ce janaaba bi moo tax mooy moo tax ni tere ko ko walla déet loolu dañ naan la janaaba bi taxul lan moo tax ndax dañ naan la premièrement ndax nit jullit jullit ci boppam darul sobe même bu dee dafa am janaaba jullit ci boppam du sobe même bu dee dafa am janaaba wala jàppul ñu ne la waaye sa wax ji foo ko teg ñu ne waaw ndax euh, Abu Hurayra radiyallahu anhu moom dafa jël nee na damaa daje Yonent bi sallallahu ci yenn ci gàkku Madina ci benn kër ci ci rëdd ci mbedd Madina yi nee na damaa dajeeg moom daal rek. mu gis yonent sallallahu alayhi wasallam mën ci rek mu mu mu mu mu mu kii kay mu départ mooy jekk kenn gisu ko mu daw daw na bëtu léegi yonent sallallahu alayhi wasallam ñu toogee ba ci yàgg mu toog ci mbooloo mu jekk ñëwaat mu ne ko waayew mu ne ko awuree rew ko sànq ndax ma gis la jekk gisatuma la mu ne ko boobu daa fekkoon ne dama amoon janaaba tax ma doon bañ a toog ak yow jotaayoog yow ci sama kaw janaaba boobu mu ne ko subhaanallah inna al muslima wala al laa la yandus mu ne ko subhaanallah jullit de wala ku gëm yàlla du sobewu mooy mën naa am janaaba de mais am janaaba boobu taxul ñu ne hee eh, bu ko ket laal na tegu fële moom bu ma nuyu bu ma def dara dafa am janaaba na sangu ba pare déedéet mu ne ko subhaanallah inna al mu'mina la yandus subhaana julli ne ko ku gëm yàlla moom du sobewu loolu mooy ñuy wan ne kon buy yonente saa sallam teree ku ci sangu nekkul ne dañ naan janaaba moo tax déedéet léegi nag mu def beneen affaire kon mooy réglé nañ ban question kon gisaale nañ ci nekkoon kon jullit du sobe léegi nag est-ce que bu dee gens moom moom gëmul yàlla juif la wala chrétien la wala athée la wala polythéiste la waaw kay mooy seet bi kon bële réponse bi mooy lan mooy loolu taxul ndax lan ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam na Abu Hurayra radiyallahu anhu jullit du sobewu cela ne veut pas dire du am janaaba dina am janaaba mais moom ci boppam jëmm ji darul sobewu ndax ndax lan ndax xadiis liñ la wax léegi kon septième bi mooy est-ce que léegi kon yéefar mooy kooku moom sobe la wala du sobe léegi boobu nag mu am ñaari abi mooy kii yéefar bi waxoon naa leen ko léegi kii jaamu bant beeg ki jaamu yàlla yu bare ki nga xam ne nee na gëmul yonente sallallahu alayhi wasallam mais gëm nee na yonent ñoo ci yem léegi kooku moom est moom comme que jullit moom classé nañ ko nee nañ du sobe léegi moom sobe la wala ki ki gëmul yàlla moom sobe la wala du sobe mooy bu ma ko nuyoo damaa war a dem raxasuñu wàllu déet wala bu laalee sama benn yére fekk may dox takk mu mu laal ma est damaa war a dem ne hee ay waay waay waa ji laal na ma waaye naa ko dem rek raxas est-ce que laa war a def wala damaa ñëw rek julli noonu loolu mooy laaj bi léegi mu am ñaari avis euh, bu njëkk bi moom ñoom dañ ne moom sobe la ku dul julli daal sobe la mooy kon liñ la wax nii yëpp day kuy sobe day so sobe day sobelaate boo ko lanee bu dee à condition ndax dafa am beneen loo xam ne sax daanaka jarul ñu ci dugg mooy naa ko bàyyi noonu mooy question sobe bu wow ak bu boo xam ne loolu taxul ñuy wax mais daal nañ jàpp ne jullit premier avis bi dañ ne yéefar yéefar moom sobe la ah, léegi moom na na mooy zahiri yi mooy premier avis bi ñoom dañ ne ku dul jullit ku nekk sobe la mooy kon yéefar yaramu yéefar sobe la ah ñi ci des muy ñeenti ne non du mooy kon ñaari avis yooyu moo am bu dee yow zahiri nga danga naan yéefar nu man di yéefaroo mooy ku gëmul yàlla mécréant ah, sobel ñi ci def na déedéet moom du sobe léegi nag avis biñ choisiroon mooy bu mujj bi mooy ne mooy bu ñeenti njiiri ñoom ñu ne non du sobe ah du sobe léegi nag mel ni yow zahiri bi danaan ko waa yow léegi wan ma lan mooy wane ne comme que yow man moom yow yaa dàq man damaa saxal te fi li ma saxal daanaka sa waxoon nañ ñu di lool ada am aaya bu ne mushrikuuna yi ñoom sobe lañ man samay wax dafa leer kon li ma wax dafa leer kon ñoom sobe lañ yéen ñu ne nag du sobe nag di ngeen wax fan ngeen teg seen wax ji ñu ne leen waaw li ñu mooy bu yàlla ne innamal mushrikuuna najas li am ba def te wóor te ne pén amul benn werante am mooy ñi nga xamante ne nii ay polythéistes lañ wala gëmuñu yàlla bokkaalekati yàlla yi sobe lañu loolu la alxuraan wax euh, ñu ne nag mooy avis bi ñu choisir woon cinq quatre ñeenti ngir yi ñu ne ñoom gis nga bu ngeen déggee ñu ne ñi ci def mooy beneen avis bi na ñoom sobe lañ teg ko foofu bu ngeen déggee yonent yàlla wax loolu mooy nekkul ne dañ naan la yaram bi moo sobewu fu mu la laal da ngay raxasoog wala dangay ngay ciy déedéet dana bëgg a wax ne sobe biir lañ am mooy seen ngëm yàlla seen pas-pas maanaam ngëm yàlla seen ngëm seen pas-pas ak liñ yi seen biir moo bon loolu moo sobewu mais cela ne veut pas dire que ñoom seeni yaram te bu ngeen bu dee gëmoo li ma lay wax exemple ñu ne la Sumaama radiyallahu anhu waaw moom yeneen saa saxam da da mu yónni woon yi comme genre bi ñu leen waxoon nga expédition boo xam ne moom dem benn ko kii bi ñu demee di wër ki kii côté yooyu ñu jàppale benn Sumaama ñu jàpp ko indi ko moom gëmul yàlla mais nag yonente bi sallam ci biir jàkk ji la ko yeewoon biir jumaawam bi ñu ne loolu lan lay wane mas ngeen a gis yonent bi salaam nga xam ne lu luy tere lu lépp lu ñuy bañ lu yàllay kere moo ci njëkk dina jël sobe di ko dugal ci biir jàkka ji jàkka ñëpp xam nañ dañ ko war a laabal exemple dinañ jël gis xadiisu kaw kaw bi sawoon ci jàkka ji bu doon sobe dafaa war a nekk xam nga sobe dañ koy dindi moo taxoon mu ne nañ ci sotti ndox waa kay kon sobe bu nekkee ci jàkk dañ ko war a dindi naka ngeen jàpp na yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ngeen ne yéefar sobe la moom dina jël sobe di ko dugal ci biir jàkka ji ci benn poto ci benn poto jàkka ji la ko takkoon ci biir fa lañ ko takkoon loolu day wane ne kon yéefar du du sobe nii yaram bi du sobe du yaram bee sobe ndax bu doon sobe du ko fa dugal lool kon moo ñuy wan ne kon yéefar yaramam du sobe tax ñu ne la waaw kay sakk bi loolu mais xoolal yonent bi sallam laata muy génn àddina ay délégation yu bari ay wufuut ñoo doon jóge ay délégation ñoo doon jóge ci pays kii euh, kaw gi ak côté yooyu seen alentours yi di ñëw di ko seet te bu ñëwee lu bari sax ci jàkka ji la leen doon accueillir da doon julli ba pare am na mooy bi bi mu demee di julli tàkk après tàkkusaan ba Ummu Salama yónnee benn xale na ko laajal ma ko radiyallahu anha pour lan moo tax moom mu ne yoon saa salaam yow ngay julli après tàkkusaan te daf ñu ko tere woon mu ne ko man wax du waa waa euh, banu Abdu Qays Abdu Qays ñoo fi ñëwoon mooy benn délégation ñoo ñëwoon doon ma ma leen doon accueillir loolu moo tax bi ma waroon a julli quatre euh, tisbaar bi noonu deux yooyu moom laay fay nii loolu moo tax kon lool te yu bari mooy doon julli mooy lan lan la wax lan moo ko teree julli ñaari ñaari ñu doon julli après ñu ñëw te lu bari bu leen doon accueillir du ñëw ci ba ci jant bi toog fa du leen accueillir ci biir jàkka jëlam kon moom ñëwee ñu bokk te tamit bu ñëwoon du taxaw fee ne leen ne leen nii bu leen malaal bu buñ malaal déedéet dañ doon nuyoo te bu nuyoo bu leen nuyoo woon ba pare du ñëw këram wala ne ne gaa yi buñ demee eh gaaw leen nii ngeen indil ma ndox ma raxasu caay yi nga xam ne baaxu baaxuñu seen yaram yi sabawu yi wala fi ñu toogoon tibb leen suuf si sànni wala sotti leen ci ndox xam nga waxu kon lool day wane ne ay liggéeyam kon ñoom duñu sobe léegi kon euh, loolu mooy sixième bi sixième bi la woon foog naa septième léegi kon huitième bi waaw kay huitième bi euh, mooy nag beneen bi ëpp solo ci xadiis ndax benn bi mooy ndox mu doon daw la doon wax ndox mu tag ndox mu tag moo nekkoon benn partie xadiis bi beneen partie bi waaw insha allah am waaw xam naa kon li ñuy def mooy kon dañuy yemandi fii bu ko defee beneen grande partie bi nga xam ne moo nekk ci xadiis bi muy huit bi nga xam ne mooy maa ul mustaamal mooy ndox moo xam ne dama cee jëfandikoo ba pare pas sangu rek ngir féexlu mais sangu set wala jàpp ma recueillir ko ndox moom lan mooy àttee ma ji jëm xam naa moom lañuy ñuy def bii ñëw insha allah wa sallallahu wa sallam muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in